لنا حبل من الأرض للسماء يوشع بن نون Afrahim mooy baayam Afrahim Yusuf alayhi salaam mooy baayam Yusuf alayhi salaam Yaqub alayhi salaam mooy baayam Yaqub alayhi salaam Isxaq alayhi salaam mooy baayam Isxaq alayhi salaam Ibrahim alayhi salaam mooy baayam. Alquraanul Karim daf ñuy nettali xew-xew yu doxoon diggante Muusa ak Alxidr. xew-xew yooyu boroom xam-xam yi dañuy wax ne yàlla junj na ca lu aju ci jaamam bii di yonent bi yàlla yusha ibn nuun alayhi salaam wa id qaala muusa li fataahu laa abraxu xatta abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquba falamma balaga majmaca baynihima nasiya xuutahuma fattaxada sabilahu fi lbaxri saraba falamma jaawaza qaala li fataahu aatinaa ghadaa'anaa laqad laqiinaa min safarinaa haadhaa nasaba fàttalikul ba Muusaa waxee surgam ba ne ko duma dañ di dox ba keroog may àgg ca dajawaayu ñaari géej ya wala may wéy jamono ju yàgg ba ñu eggee ñoom ñaar ca dajawaay ba ñu fàtte ca diggante ba seenu jën mu potoxlu daal di koy rëcc jëlu yoonam ca biir géej ba ñu ko weesoo mu ne surgam ba andil ñu sunu añ daj nañu coono ci sunu tukki bi jële nañu ci delluwaay yu wér bokk na ci ku mel ni Kaab al Ahbar mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne baatu surgaam bi ne ci laayab alquraan ji ñu jàng léegi kacca yàllay junj mooy Yuusha ibnu Nuun alayhi mbokk yi ginnaaw bi yàlla mu muccalee banu Israil ci pexem firawna dañoo dox ñoom banu Israil tegu ci aw yoon woo xamante ni ma nga jëmoon boori Palestine ba ñu ñëwee ba jub réew ma di Palestine Moussa alayhi salaam xibaar leen ne leen yàlla dig nañu suufas Palestine nañu fa dugg xeex ak way weddi yàlla ya ko dëkke génne leen ca dëkk ba ndax yàlla jagleel nañu Palestine bi leen seenub yonent xamalee seen coobare borom banu Israil mbokk yi ne Moussa alayhi salaam noppi wu ñu ngir di xeex qaalu ya muusa inna lan nadxulaha abadan ma daamu fiiha fadhab anta wa rabbuka fa qaatila inna haahuna qaacidun ñu ne yow muusa xamal ne nun duñu fa dugg mukk maanaam biir Palestine li feek ña nga nekk foofa maanaam ña ko dëkke woon dem fa yàgg sa boroom ngeen xeex yéen foofa ñun fii la ñuy toog allahu akbar mbokk yi Palestine xeet woo ko dëkke woon ci jamono jooju ay nit yu bari woon doole lañu ñu leen di woowe ci tubaab les géants ragal gu leen banu Israël ragaloon moo waral ñu lankoon ne duñu xeex ak ñoom bi loolu amee yàlla ca la wàcc ci seen kaw nattu gu tar mbokk yi nattu ga mooy dañuy wër désert bi ba xamatuñu fu ñu jëm yoon wu ñu jël te xamoon ko miinoon ko xam dëkk ba mu jëm jublu fa topp ko dañuy dox ba sonn waaye duñu àgg mukk fa ñu jëm noonu mbokk yi la banu israil nekkee di wër ci désert bi lu tollook diiru ñeent fukki at allahu akbar thumma allahu akbar muusa alayhi salaam ak haarun alayhi salaam ku ne ci ñoom ñaar ci biir natt googu ci lañu ñu génne àddina bi muusa ak haarun alayhim salaam génne àddina yusha ibnu nuun alayhi mbokk yi mooy yonentab yàlla bi yàlla tànn yónni ko ci banu israil mu jiite leen gindi leen teg leen ci yoon wa jëm Palestine ba ñu mujj gis dëkk ba mu génne leen ci nattu woowu ba ñu demee ba jub dëkk ba na nga xam ni noonu la ko Moussa alayhi salaam defe woon Yusha ibnu Nun alayhi salaam dellu xamal banu Israil ne leen seen borom digal na leen ñu jàmmarloog boroom kàttan ya dëkke woon Palestine muy géant ya banu Israil mbokk yi daal di topp seen ndigalub yonent nangoo jàmmarloog boroom doole ya xare ba doonoon xare bu tar lool loola yamoo woon ak bésu aljuma ni ñu ko xamee banu israil ci diine yonent yàlla Muusa alayhi salaam nga xamante ni ci tawraat la doon sukkandikoo bésu gaawu di samedi dañu leen ca aaye woon xeex keroog ci ajjuma jooju ba ñu nekkee ci xare ba ba jant bay waaj a so xew-xew bu yéeme dafa am mbokk yi Yusha ibnu Nun alayhi salaam xam na ne jant ba bu xasee ba so ca ngoonu ajjuma jooju bésu gaawu di samedi mooy dugg te bu xasee ba dugg faw ñu dakkal xare ba te bu ñu dakkalee xare ba noon ya dana leen faagaagal te la mu bëggoon moom yonente bi yàlla Yusha nu Nun alayhi salaam mooy duma noon ya noppi ca xare ba lu jiitu loolu di am mooy lu jiitu jant bay so Yusha nu Nun alayhi salaam mbokk yi bi loolu amee dafa wax ak jant bi ne ko xam naa ne ci ndigal ngay dox waaye manitam itam la jox ndigal mooy ki ma jox ndigal ci xare bii may def Yusha ibnu Nun alayhi mbokk yi teg ci tàllal ay loxoom ñaan borom bi subhanahu wa taala ne ko yow sama borom maa ngi lay ñaan nga téyal ma jant bi mu taxaw dootul daw yàlla nangul Yusha ibnu Nun alayhi ko ñaan jant ba ne tekk taxaw benn bërëb dawatul Yusha ibnu Nun ak banu Israil wéyal xare ba yàlla may leen ndam lu rey ca kaw noonu subhanallah jële nañ ci Abu Hurayra radiallahu anhu ci xadisu imam Ahmad rahimahullah mu wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne kenn rek la yàlla may jant bi taxaw ci daw gi muy daw ngir moom mooy yonent yàlla Yusha ibnu Nun alayhi salaam keroog ba mu doxee ca kaw noonu jëm baytal maqdis ginnaaw xare boobu mbokk yi Yusha ibnu Nun alayhi ak banu Israil samp nañ seeni kër biir Palestine dëkk fa dàq fa borom doole di géant yi ñoom ak seen njaboot Yusha ibnu Nun nekk ci biir banu Israil di atte mbiru nit ñi teg ko ci téereb yàlla bii di tawraat ba ni mu génne àddina ci téeméeri at ak ñaar fukk ak juróom-ñaar loolu yamoo ak ñaar fukki at ak juróom-ñaar ginnaaw bi Moussa alayhi génne àddina yàlla ne yàlla na musal ñu ci mooy ay ndigalam te tey ko allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqallibal qulubi thabbit qulubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain anbiyauhum lumana hablum min alard lilsama anbiyauhum lumana hablum min alard lilsama mubashirin wa mundirin mubashirin